tali di def loolu police bi moom li muy yàq ci gannaaw xamu ko sax waaw te nag bi ci gën a mooy alalu réputation wu der parce que xam nga ñu doon gis ci jataay yee weesu naan la bokk na ci yi nga xam ne maqaasidu sharia yi nga xam ne objectifu sharia la mooy hifdu hein mooy hifdu mais mooy moom moom mooy mooy hifzul mooy réputation nga garder ko réputation nit ki nga daal di koy sàmm mais loolu charia daa bokk ci yow réputation sénégalais yëpp nga yàq waaw ci corruption bi ngay bi ngay bi ngay dogal di ko doxal waaw ñépp léegi koo waxee Sénégal ça rime avec corruption mais loolu la demee c'est la léegi ku nekk di ko def naan garaawul ku nekk naan garaawul finalement ñépp nag loolu mooy coller à notre peau waaw mais bi gën a garaaw li ñu doon wax mooy que ni borom bi tabaaraka wa ci boppam mooy xàqu nit ñépp ñu nga jël bés dina ñëw wallahi dañ ko fay parce que liggéey boobu dañ la koo liggéeyloo loo nom de l'état du Sénégal de tous les en tant que policier en tant que gendarme gis nga boo fa jëlee dara moo tax yeneen may saasaam lu wax bi bi nga nëbb ci nga jël ci mexiyatan fa katamanaa ñu liggéey loolu nga nëbb ci puso benn aiguille bu ndaw booy ñawe ak lu ko jëm lu jëm kaw loolu ak wooraate la te loolu nga yóbbu lu mu daw daw dañ ko dëkkee moom yawmal qiyam bésub taxawaay ba ala ru'usil ibad borom bi weejal weer la alhamdulilah ci kanam ñépp ñu xam ne kii moo doon sàcc bi moo doon ki nga xam ne xulul la doon dunde allahu akbar waaw bés ba nga war a dajeeg sa borom loolu moo gën a pataa moo gën a ñàng nga war a indi loolu waaw allahu akbar loolu nag ni nga waxe police bi moom ngay waxe fépp waaw moom nga man a wax fépp waa toog ci mairie bi waaw timbre yi extrait yi mu ñëw ku ñëw mu laaj la cinq mille wala mille francs en plus que timbre bi ngay fay te foofu kenn laaju la ne kuy jël extrait daa war a fay loolu mu jël moom moom yemul sax xam na yonent lay sa sam li muy wax mooy ki nga xam ne moom li mu jël li mu jël dagan na mu jël ko waaye sauf que ba mu ko jëlee ngir mu rendre ko à l'état wala ki ko liggéeyloo moom ci loolu la nëbb léegi xalaatal ci nga xam ne kooku la ne moom moo am problème bi yow mal qiyam mais xam ne moom li muy boppam amu ci droit laajoon ko pare mu mu dóor dóor ko ci poosam est-ce que seen loolu ñun nag boobu la ñuy def ñun boobu la def waaw xam nga waa ji police bi dina ko fayal lii bu dee fii la lii ngay fay bu dee nag pos fële nga war fay sa xaw ma cinq mille xaw ma dix mille kooku mooy gis nga euh, laajul sax cinq mille li mu li ñu war a fay tey parce day jàpp ne bu dee ñoo tolloo gars yi du ñu fay il préfère fay fële léegi nag muy gaay ne moom defal na leen benn benn yër yërmande waa ci wàññil gum leen wàññil wala iyaazu billah alors que loolu du yërmande jahannama dëgg la leen waaw waaw du dara yërmande du daraay yërmaan wal iyaadu billah moo tax gis nga li ñuy négliger moo tax loo ci gis réew mu mel noonu da du dox loolu da du dox réew mu mel noonu du dox def leen lu leen neex waaw ku nekk fa nga nekk rek loo mën a am yaa ngi koy am ci loo xam moo tax état bi moo tax nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo yor alal yi mais état bi day pauvre waaw parce que état bi la war a dem ci keesam ña koy gérer ña nekk impôt et domaine mbir yi seen seen poste lañ koy dugal ñi nga xamante ne nii ñoom ay ay ñoo ñoo nekk euh, finance impôt et finance lu bari dañ naan la boo nga war a fay deux millions gars yi daa fayal un million cinq cent bindal ne këyit goo xam ne c'est fictif jox la ñoom un million cinq cent yooyu ñu damm ko seen poos nguur gi waaw ñu gaay di leen tag gaay non vraiment ni ñu amee alal non non non fooy que nag foofu moom commissaire des comptes wala ay yooyu moom ku ko doon dateet doo Sénégal non kooku ñoom ñëpp bari alal yu mel noonu mais am nañu si jot am na ñoo xam ne du ñu laal dërëm dañuy ñëw inspection inspection des comptes xam nga loolu lu bari gaay fa lañu leen bi pér jom ya fa lay génne coup de corruption yeeg dessous de table parce entreprise yu bari seen fiscalité jaarul yoon wàccoo wuñ lu ñu war a wàccoo yow boo ñëwee kii leen di def audit auditer leen gars yi ay milliards lañ lay xoy ñoo xam ne seen chiffre d'affaires ay milliards la franc fa nga ñëw ak sa salaire bu tuuti bii gars yi lañ la koy xoy sawaay nga gis ay fay yu bari dar koo kii dañ naan la sawaay gis nga dix millions wa ngi ci nga gëmm ci affaire bi saway wala rapport bi nga def ko ni ñoo xam ne mu jàll quoi ñaata ay nit ñoo am alal ci loolu ñaata ay nit ñoo engrangé ay alal ci loolu mais ñooñ ñooñu nag la yonent bi saa saam bi wax allahu akbar bi yonent bi saa waxee gravité affaire boobu ne waa ji loolu mu nëbb ci mbir yi alalu ñépp mu jël ko wala àqu ko la liggéey loo gëccal ko tax bu dul waxoon nañ rek ibnu Lutabiya yonent ba ne saab saab ne ah halaa jalasta wala halaa jalasa ci ñaari riwaaye yépp lu ko tere woon toog wala lu la tere woon toog sa kër baay sa kër nday ba xool ndax dinañ la jox kado waaw yow tey li ngay am impôt de domaine naan waa ji damaa jox kado yow koo xamante ne nekkul woon ci aadaam mu lay jox kado jamais xam nga loolu euh, loolu préciser wuñ ko woon mooy bu dee nit la koo xamante ne nii bu dee nit la koo xam ne yéen da ngeen a mas a nekk ay xarit wala da ngeen a mas a xame yéen ngeen di ba ngeen di xame di joxante kado boobu amul ay ay élèves ngeen woon ay kii ku nekk rek fa mu tollu noon ngeen di joxante ay kado amul sax kenn xoolu ci est-ce am na am amul voilà yéen daal noonu la quoi kooku noonu bu nekkee ci administration bi manuñ ne ah xaritam ba ko doon jox kado na arrêté kado mi mu koy la non non non kooku kooku kii ki yonent bay sa sam wax mooy ki nga xamante ne nii de toute façon ñëpp xam nañ ne waa ji daa joxe cadeau ngir huiler waaw dafa joxe cadeau ngir lan euh, bu ëllëgee nga bàyyi ma xel tey dinaa fay lépp de mais bu ëllëgee yombalal ngir mi façon yooyu la ak ki nga xam ne day fay day da jox dara jox la cadeau <laughs> jàppal ci luy waaye <laughs> nga téye ci ngir ay avantage yoo xam ne moom lay xaar ci yow léegi wala fil ma fil am fil maal mooy pisite wala ci kanam <laughs> ñooñu lañ la wax mais koo xam ne yàgg na laa jox sa benn frère la boo xam ne da ngeen di joxante cadeau saa su ne nga dugg ci administration bi manuñ ne sa waay eh, eh, eh, sa frère na arrêté dootu la joxati cadeau ah non non waxuñu loolu parce que moom cadeau nekk loo xam ne da koo jox waa ji de toute façon amul sax lien ak liggéey bi muy def. moom bu toogoon kër ndayam waa ji da koy jox kado waaw li lay ko di bokk yonent way saasam dana um na lu tabiya halla jalasta fii bayti abika wa ummika fa tanzur al hal yatika hal tatika hadiyatuka am la in kunta sadiqa ko yonent way ko lu la teree toog sa kër baay wala sa kër yaay ba xool ndax dinañ la sa kado di la fa dikkal bu dee na wax nga dëgg <laughs> waaw kooku mais les termes sont durs ma ne loolu mooy makaarimul axlaaq waxoon naa la ko loolu mooy rafeti jikko manoo toog ñuy xotti xormaay sariya nga toog di reetaan wala di bàyyi noonu déedéet waaw kon loolu lu jara la ci cadeau yi voilà waaw <laughs> na ñoo xam ne ba nga leen xamee léegi ngeen di joxante kado yàgg na amul benn kado bu mu lay jox parce que daa am relation ak sa liggéey bu bees bi nga am jamais mais bépp kado boo xam ne dañ la koy jox mu am relation ak liggéey bi ngay liggéey ak ñoo xamante ne ñoo la ko jox te ñooñ xamewuñ la lu dul ci à travers liggéey bi amoo droit di ko jël lu dul nga déclarer ko comme ni ma la ko waxe woon na nga koy waaw léegi nag yonent way sasam bi mu waxee kon lii koo xam dañ koo liggéeyloo mu am dara lu mu ci nëbb boo xam ab puso la wala lu ko gën a kawe lu dul na yawmal qiyaam di nga ko ëndaale te ëndaale dugal sa poche de toute façon amoo poche waaw gisoon nañ yub'asu naasu yawmal qiyaamati hufaatan uratan ghurla waaw yeneen tubaab saa saam nee na nit ñi dañ leen di dekkil yawmal qiyaam xufaatan kenn du ci sol daal ay pieds nus amul ay saa indil la sama godaas ma sol quoi dekki nañu bon. Moussa indil ma sama li gars yi fii noonu eh, kii bo eh, gos boy mais chaussures bien lacées bien teintées non foofu na ngay dekki sa way amul daal la waaw ruuraa dara nga dut sol yéeg yépp ay rafle amul yére ah kenn du sol yére ñépp yaramu neen la ñuy def xurwaa ku nekk bañ la exciser bu bañ la excision excision la ñu daggoon ceew wala exciser la ñu daggoon sew day ñëwaat noonu doy judduwaat waaw kon fooy def poche naan bu la yonent may saa am ne la nga sàccoon la nga jëloon nëbb ko déclaré woo ko nga nëbb ko même bu dee moo gën a tuuti puso wala puso mooy lu mu ndaw ndaw ndaw wala lu ko gën a kawe di nga dikk ak moom mooy da ngay dikk moom ñépp gis la mooy comme li waxoon ne waa ji bu sàcc <laughs> ko koy yem <laughs> naa la waa ki nga xam ne ab dëkk la ne tuŋaañ mu waxee gravité loolu benn waaye jóg bokk ci lamsaar yi ne eh! benn waay boo xam ne dafa ñuul bokk ci waa Ansaar waaw loolu lañ ci xam ne waa Ansaar képp ku jàpp ne ah, euh, par exemple temps yonent way saa saa nit ñi dañoo weexoon jàmm yi rek ñuul mooy yow xamoo li ngay wax <laughs> yow xamoo li ngay wax <laughs> arab yam na ñoo xam dañoo ñuul léegi mooy idée raciste yooyu en plus de yooyu sax mooy waa ji day fàttaleku Seydina Adi ibn Amira day fàttaleku mbir mi comme si da koo dundaat moo tax moo tax moo tax mu ne ka anni mu ngi mel ni man anzuru ilayhi maa ngi koy xool jëme ci moom waajoo jële maa ngi koy gis ngir wane takkam gi nga xam ne moom la takk waxu yorente ma sa sab lii ma leen di nettali bu leen foog ne benn faute benn erreur da ci am nii ko yonent nii ma leen ko waxee noonu laa ko dégge ci yorente ma sa sab ba mu ko waxee benn waay jóg bokk ci lamsaar yi daal di ku ñuul daal di jóg ni ka anni anzur ilay loolu dañ ciy xam ne boo nekkee ci jataayu xam-xam léeg-léeg am ku jóg di laaj nga xool ko ba ràññee ko loolu du ayib du du du du du du luñ naan sawaay sawaay concentré wul wala lu muy def du nii lu tax mu nekk euh, seetlu waa ji mooy dafa xool xam ne kii la mu xool ko parce que waa ji daa jóg ci biir booloon moom ci see jóg voilà mooy comme seen naa xarit seen naa anas boobu rek di yonent way sa saam ñëwee naan saraxeleen yéen jigéen ñi parce que gis naa ne yéen ëpp safara benn si ndaw jóg taxaw benn si ndaw boo xam ne muy décrire lex yi ni mu meloon quoi hein mu mu ne rek sa sa mais lu tax lu tax ñun ñu ëpp safara waaw mooy loolu seetlu boobu noonu loolu da dara ci voilà léegi kon mu ne moo tax mu ne mam euh, man li maa ngi koy gis waa joojee bokk ci lan saari te ñuul jóg ne mais ya rasulallah yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam iqbal anni amalak yeneen daal saa saa joxaat naa la liggéey bi ma joxoon voilà waaw liggéey bi ma joxoon charge ma ko bi ma liggéeyloo man nii bokk ci waa Ansaar yi delloo naa la ko nangul ma ko je vous prie d'accepter ma démission yeneen tamit saa saa. loolu dañ ci xam ne gis nga nit mooy yenn yi daal boo ko mënula matal bu ko jéem te dinañ ko gis ci biir yeneen lay saasaam li muy wax ak ñoom ku mel ni Seydina Abdurrahman ibn Samura Seydina Abu Dhar ne ko man yonent Seydina Abu Dhar yonent lay saasaam ne ko gis naa ne ku feebal nga ci wàllu jiite yooyu laay biir ko dinañ ci ñëw ci biir hadis yi insha allah ci biir téere mooy yooyu noonu bu dee yow am nga benn faible gis nga ne yii manoo koo doxe bul bokk ci ñu koy laaj la tatlubil imaara ya Abdurrahman ibn Samura la tatlubil imaara yeneen tubaab saa saa ko yow Abdurrahman ibn Samura radiyallahu anhu maa ngi lay conseiller man rasulullah sallallahu alayhi wasallam la imaara bul bul sàkku bul demander jiite waaw dara bu ko laaj loolu nag fees yonent may saa saa mi docteur xol yeeg xel yeeg lépp ku ci nekk xam na la nga mën ak la nga mënul ñi mu gis ne lii mënuñu ko mu conseiller leen en tant kuy baay buy conseiller ay doomam ndax mooy baayu kullu mu'minin wa muslim mooy baayu bépp way ngëm yàlla ak way wommatu waaw képp ku ko roy noonu nga war a mel boo gisee loo xam ne gis nga gars di ko xëccoo ñoo xamante ne nii yaw xam nga leen xam gu leer xam nga waa ji xam gu leer te ne lii muy nar xëccoo buñ ko ko joxee it du ko man nga laaj ko biir ci teggin ak secret te ne ah dama lay laaj biir de lii bàyyil mu daanu bul bokk ci ñu koy laaj waaw nit ñi li ñuy wax ci yow bu mu la nëbb li nga xam ci sa bopp. te man kat yaakaar naa ne dina difficile lool buñ la ko joxee nga matal ko kon nag bàyyi waaw yonent mi alayhi salaatu nag waa ji ne ko kon nangul ma jëlaatal liñ ma joxoon <laughs> waaw gis nga ñii ñii moom <laughs> ñun xadiis yi yu bari xam nañu ko ah tey lañ gën a laaj mbir ay poste tey leen gën bëgg a jiite surtout poste yoo xam ne daa am wecc daa am maccaat waaw bu dee poste association yi moom yooyu moom bon ñenn ñu bari sax gaa yi duñ ci sawar mais ñenn ñi dinañ ci sawar bu dee yëfu àddina la bu dee poste la yoo xam ne comme ay yoo xam ne du àddina affaire daayira ak yu mel noonu te yàlla rek tax leen a jóga ah attention de parce que am na daayira yoo xam ne moom de toute façon gaa yi dañ koy tudde mais affaire yëpp affaire u àddina la ay privilège kese la boo yoree ci poste yi gars nag jaral na leen lu ne ay xoon jomanteeg tal samanteeg ngir maay jiite mbir mi surtout maay nekk trésorier <laughs> maay nekk président ah secrétaire général de la daayira parce que gars bu boobaa gars yi sawaay man la ñuy tudd ak sama siiw ak yu mel noonu ak la ma cay am ak biir màkk yi ñu ma mën a jox ak buntu yi ma war a ubbale ça dépend façon daayira yi daa am na daayira yu kawe ta ta <laughs> waaw yooyu en général bu dee yàllaa sax nit ñi duñu ko xëccoo waaw nit ñi duñu ko xëccoo moo tax lu bari dañuy am problème ngir fal président bu ñu ñëwee def assemblée générale dañu am problème parce que ku ñu wax kii eh, eh, non man de joxe waaye bu dee yëfi àddina la gars yi da ngay gis sax dañuy candidaté <laughs> dañuy candidaté waaw gis nga xa nekk xalifaay yonent may saab-saab kenn candidat woon kenn Seydina Abubakar radiyallahu anhu keroog biñ nee nii ñu dem ci laalan saar ba ndax biñ leen ne hé yéen a fii naan da ngeen toppatoo euh, euh, euh, yonent may saab-saab ngir denc ko benn kàddu gaaw leen ngeen dem ci seen mbokkalan saar yi balaa ak wute di am ci biir jullit yi ndax dajaloo nañ ngir fal ab xalifa waaw fekk kàddu ko wañ ko waxee Seydina Omar dane waaye yow eh loo may woowee yow moom bàyyi ma ñun ñu ngi nekk di piis di waajal yonent bay sa am nga may woo waa ji ne ko ah waaw bu dee wuyu woo ma Omar mais naa la ngeen de mais booy waxagu ko woon ne ñu ngi fay dajaloo ngir fal xalifa te loolu mën naa indi féewaloo ah division ci biir jullit Seydina Abou Bakar ne ko kon ñu dem ñu ànd ak ñañ fa toogaloon Seyna Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ña woon ñu ne kon nañ dem toog amul waaw ndax féewaloo jullit ñi moom lu mën a xaar yonent way sa saam la ñuy waajal man naa xaaral ni tuuti ñu lijjanti lee ñëw te lee manula xaar biñ demee Seyna Abu Bakar bi gaa yi wax tool yu bari dane hé dane man nangu naa eh, Seyna Abdurrahman eh, eh, Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah mi nekk xalifa <laughs> gaa yi wax Seyna Omar ne way ma fii kenn na fi du nekk xalifa laa ñun nan lañ fi mën a nekk xalifa yow mi yaay xalifa yonent bi alayhi salaatu salaam moom bari amul woon benn plan bu mu teg ngir doon ko mooy dañ ko koo dañ ko koo def te Seydina Omar radiyallahu anhu candidat wul Abu Bakar moo dem di génn àddina woo Seydina Ousmane tëdd ci lalu faatoom ne ko Ousmane bindal mu bind waaw bindal ko bind ne ko moom moom mu ngi daas mu ngi kii jël lii jox ko euh, euh, xilaafa gi yonent bi alayhi salaam kii bokk Seydina Omar mu nekk xalifa ginnaaw am ko naan ko mais <laughs> Seydina Abu Bakar yow boo yow Omar mii Omar mii nga xam ne eh, Seydina Omar yow Omar mu tar mii nga bëgg a bàyyi mu jiite xeetu yonent bi alayhi ngay wax yàlla lan ngay wax yonent bi alayhi salaam Seydina Abu Bakar ne ne yëkkati leen ma parce que dafa feebaroon ba mënatul woon a jógal boppam mu ne yëkkati leen yëkkati ko mu toog mu ne. yàlla ngeen may ragal loo bu ma demee ci sama borom dinaa ne ko këpp gën ragal yàlla këram gën ragal yàlla moom laa bàyyi seen gannaaw waaw mooy Omar <laughs> kooku moo fal boppam est daa candidaté non Seyna Ousmane daa candidaté candidaté wul Seyna Omar moo dem di waaj a faatu dajale ni ñii nii ab assemblée ñii tudd ay tur ne Seyna Ousmane Seyna Ali Seyna Abdourahmane ibn Awf Sa'd ibn Abi Waqqas ñii nii ñoom Seyna Talha ibn Ubaydillah ñooñu tudd ay ne ñooñu ñoom ñooy xool seen biir xool kan la ñuy fal. te bu ñu falee Sa'd de mu ca la leen yëgale ne parce daa awoon Sa'd ibn Abi Waqqas taay maa ngi koy tuddal bi ñuy gis eh, bi ma naan naa. lii daloon Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu bi ko ndaw si di tuumaal ci suuf si naan ndem ci Marwan gouverneur de Médina naan ko Sa'id kat daa jël sama suuf ma lu mel noon daloon na Seydina Abd euh, Sa'id ibn euh, euh, Sa'd ibn Abi Waqqas bi mu nekku fële ca Irak ah loolu nag affaire histoire am boobu ba Seydina Omar destitué woon ko ngir def l'enquête yónni Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ngir mu def enquête loolu noonu ñenn ñi tem ci biti ñu foog ne walla parce que daa jubuloon moo tax Seydina Omar ne man destitué ma ko parce que daa am lu mu def lu garaaw déedéet moo tax bu ñu ko falee de xalifa moom mat na ko mooy ñooñu kenn neewu ci man maay falu baax na bañ demee ba ca biir ñoom Seydina Zubayr ak ñooñu yëpp ku nekk da nga ne Seydina Abdurrahman ibn man moom pare naa ci quoi sama mbir jox naa def naa ko ci loxoy Seydina Ali kenn def naa ko ci loxoy Usman ñoom lañ def dañu fale waaw kenn nekku ba di këccoo Seydina Ali ibn Abi Talib bi biñ faatee Seydina Ousmane est-ce daa taxaw ne hé fal leen ma nii déedéet gaa yee ne ko yow nii lañuy fal parce yaa fi gën ci xeetu yonent bi alayhi salaam te yaay ka nga doon ak ka nga doon ak ka nga doon yow lañu mooy amul kenn koo xam ne mooy lu yàlla tax noonu lay demee mais mu am benn affaire bu dee ne nag société yi fi ne daa am yenn caaxaankat yoo xamante ne ni dañ koo bëgg a jël te ay seen bopp yi caaxaan kese ci fees mooy defaru defaru lañ bëgg de <laughs> defaru képp képp képp leen tax a jóg gis nga bés bu ngeen leen fi bàyyi leen mbir yi wallahi dinañ jaay réew mi jaayaale leen <laughs> ñooñu moom kenn du ne nañ leen bàyyeeg nañ leen nañ leen bàyyeeg affaire yi eh nañ leen bàyyeeg affaire yi déedéet du loolu wax ah. dañ naan leen bu boobaa waa ji day laaj waa ji day laaj day m waaw lu tax mooy Seydina Omar eh, eh, Yuusufu Seydina Yuusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam waaw qaala ja'alnii ala xazaa'ini al-ard innii hafiizun aliim dama postulé keroog bi azimu azizu misr di ko wax naan ko ngir kii am lu mu ko jox dafa wax ij'alnii def ma te lool postulé ci lan mooy da koo bëggoon a xal mu wax ko ne man lii laa man compétence boo amee am nga compétence fii boo ko fi bàyyee gars yi jiiroo affaire yi te sax am ñoo xam ne mépp dee am nañu yéene bi mais yow xam nga sa bopp te ragal nga yàlla demal waaw tegal ne man sama CV wa ji dóoral sa CV waaw loolu nag dàqantawu la ay poste yoo xam dañ ne concours la lañ fiy jaaree voilà les cinq premiers ñoom la ñuy kii yow nga nga ñafe faay daal di góor góorgóorlu jàng daal di kii euh, voilà carrière ngir mën a am concours bi voilà loolu man nga koo def voilà rawatina bu dee wóor nga ta Euh, lislaam bi moom kii nga ci borom may na la kii yow yaa war a gën a góorgóorlu sax ñeneen ñi waaw ñeneen ñi mën na ñoom compétence lii waaye amuñ compétence ragal yàlla waaw te ragal yàlla moom boo ko doonee lu ne mën nga koo doxal waaye boo ko amul ñu la jox nga waraate kon nag mu ngi noonu la waaw kon waa ne moo la <laughs> waa waaye a tibay saa saab yii jëlaatal jëlaatal nangul ma waay nangul ma li nga ma jox <laughs> mission bi nga ma jox <laughs> ñii ñoom dañ leen di joxe dañ leen di fal ñu ñu ñu bañ moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu nee xalifa dafa fal Seydina uh, Ibn Umar radiyallahu anhu gouverneur Seydina uh, ne <laughs> Seydina Abdullah ibn Umar gàntal quoi Seydina Ali insisté ne ko di nga uh, mu wax ak sœur bi ne waay ne Hafsa comme kay ndayu jullit ñi quand même a ak xalifa bi Seydina Ali quand même man loolu du ma ko man mooy sëram la Sayyidatu Hafsa bintu Umar radiyallahu soxnaa yenente bàyyi sa sar Sayyidatu Hafsa wax ak Seydina Ali mais Seydina Ali moom mi jàpp daal mooy il faut Seydina Abdullah ibn Umar daal boo war a ne fii te man na ko man na lépp mais ni mu def <laughs> daa fexe daal kii mais mu ngi génn di ci mais mu génnee <laughs> gars yi Seydina Ali fag ne day dem fa njog yi mu daw Makka dem to jiwaari <laughs> sawaay ca Kaaba ga <laughs> mooy ay nit la ñoo xam lay fal ngay daw <laughs> kay jël poste gouverneur nga ne laaj gouverneur maa bañ ñu ne la par force nga daw uti foo làqatu ji li yow yaa ngi imaginer ñun saway gouverneur gouverneur daal yi soit le DG kaay nekk DG wu Sococim. laa ilaaha illallaah. usine bi defar na. nangam ci nangam kii. Cissé. wala les quatre C. non gars yi di ko jiiroo nga xam. xërëmante yi sax man na ci am. ngir moom poste bi wala bu ma fa nee moom kenn jële yow waxu lu gën a raw loolu lépp nag ñu la koy fal ngay daw. <laughs> allah allah allah waa ji ne kon ne yonent bay saasaam yonent bay saasaam nangul ma sëmal lii nga ma jox daal jëlaatal <laughs> yonent bay saasaam ne ko mais xew lan la qu'est-ce <laughs> ah! nee na <laughs> waa ji na ko ah yonent bay saasaam man ma dégg li nga wax parce damaa dégg li nga wax léegi kaza wa kaza yonent bay saasaam répété waat ko képp koo xama mu ne maa koy waxat ngir feddaliwaat wax ji waaw man istaamalnaahu minkum tay ku ma liggéey loo ci yéen ala amalin falyaji bi xalilihi wa kasiir lépp lu tuuti ca lam dem collecté ji lépp loo xam ne moom lañ ko jox ca la muy dajaleel réew mi moo xam loo xam ne fiduciaire wala matériel la wala lu mu man di doon na ko ndi fal yaji bi qalilihi wa kasiri la ca tuuteeg la ca rëy na ko ëndi bumu ne non lii moom benn stylo kese la ah c'est vrai que le fi ñuy binde c'est en or bon ça c'est un stylo par rapport à l'état du Sénégal quand même loolu ce n'est mu ne la ah yeneen way saa sam ne noonu loolu sax na nga ko ëndi léegi nag boo ñëwee fama utiya minhu axad boo ñëwee luñ la ci jox nga jël waaw wama nuhiya anhu intaha bu mu ñëw bu mu jël di yukkante ko ci dara lu ñu ko ci jox na jël waaye lu ñu ko ci tere na doo ko jël mu mu ko laal waaw lu ñu ko ci jox ka jiite la mu ko ci jox dagan waaye nag lu mu ko ci tere bañ ko koo jox bu mu ci yukkante koo ka mer ko xun na ko protester ka kaas waaye mooy na ah, na ba gis nga ñun bu doon correct nañ sa normal en tant que jullit gis nga buñ la falee poste buñ la fal l'administration bu doon charia la ñuy doxal képp koo xamante ne nii moom la ñu jël moom la ñu jël ngay liggéey lii hadis yi lañ lay jëkk a wax gis nga discours d'entrée dans la fonction publique yi lay doon bu ay discours yooyu nga xam ne toog sa néeg di xalaat ah bi ñu amee diplôme bi nga xam ne mooy am nañ ko égal dañ leen di léegi mu des ñu leen di affecté nag ci poste yi en tant que ñi nga xam ne des grands fonctionnaires de l'État waaw ñu ngi génne fi nga xamante ne mooy l'école d'administration l'école d'administration hein léegi nag ñu nekk ñoo xam ne des fonctionnaires de l'État ñenn ñu jël leen ñenn ñu def leen ay préfet ñenn ñi ay DG fenn wala bu dee ñeneen ñi nga xam ne ay ci wàllu corps des gendarmes wala des policiers ñeen ñi ñu def leen ay kii diriger leen nangam ay ay pré ay lu ñoo jëpp mooy ñii ñii hadis yi nga di wax waaw waa ñi nga xam ne fonction publique d'État bi nga xam ne ñoom ñooy garder la les finance dañoo def concours pour devenir commissaire des comptes waaw ak yooyu yépp mooy ne bu ñu paree jour bi ñuy clôturer du ay ay ay mbalax lañ koy kiiwa kii ay ay sauna déedéet moom la ñuy arrosé wa ko yooyu gars yi kii trinque fii naan wala euh, félicitation mu jeex ku nekk kii après ku ñu affecté nag mu dem fa nekk di toj dëkk bi ku ñu fa fekk ku ñu fa fekk mu dem fa di di di di di daal di rajaxe dëkk bi di toj dëkk bi loolu kenn du ko def déedéet ah mukk mukk yii lañ leen di wax xam leen ne euh, euh, kenn du fal nit ñu koy ñu koy euh, xam suñu réew yu xamul yi la ñuy fal nit gars yi di feetu ay mbokkam di feetu waaw ba pare naan président de la république dañoo sagal ba pare di gaaruwaale ñeneen ñi nga xam ne kenn falu leen waaw ay lëgëyum nday añub doom mel ni ñeneen ñi kon ñu ñu falul seen nday jiwee ça ne veut rien dire la loolu lépp ay waxuñu xamul dara lañ waxu ñoo xamante ne sax yeewu yàlla tere ñuy nekk boroom xam mooy responsabilité la responsabilité la da ngay xam ne hé problème nag am na mooy am na li nga xam ne moom laa yen woon ci suuf muy sama kër gii bu dee ko am kër la wala sa ñam sama njaboot gii laa doon gérer bu dee ko am njaboot la moom laa doon jéem a gérer ko suut yokkal nañ ma ci loo xamante ne ministère la tuddoo waaw ministère de l'agriculture mooy mbayum Sénégal maa ci war a taxaw ah way jële ngew kaala la war a doon guddi boobu boo dee nit doo fa doo nelawoon ah. waaw doo nelaw yaa ngi xalaat bi comment je vais faire pour réussir comment je vais faire waa Bakel waa maatam waa Casamance waa Kaolack fu nekk waa Diourbel waa bassin les Niayes de Dakar ku ci nekk maa ngi war a xool nan lañ war a def ba li ma fi fekk ma soqale ko ba nit ñi man a tedd ci loolu ndax mission boobu lañ ma jox nan la ñuy nourrir bu dee ne dañ ma nag yow taa on taa kii pour euh, euh, atteindre l'objectif l'objectif yow sa ci leer la nourrir le Sénégal yow loolu war a nekk loo xam ne moom ngay xalaat ut ñoo xamante ne nii kale nañu ci domaine boobu nan lañ mën a def ba semence yi nan lañ ci mën a gën a kiiba di gën a produire même bu dee taw yi bu bariwul yooyu yëpp mu war a nekk sa affaire nan lañuy soqalee affaire yi génn ci gopp ak daba ah ay pikk ci peel ak i gopp nan la ñuy xool ba moderniser affaire bi nan la ñuy mën a yooyu yëpp war a nekk sa souci yow nekk ko nga nekk fi di ko quoi say bokk di lii di feet waaw ngeen yàq fa xaalis ak xaalis te yow commencé ko kooku bu ngeen yaakaaree ne dina leen liggéeyal fifteen yéen a ngi nax seen bopp te lii kese fa am ñu fal la waa région bi région ba nga dëkk naan ah président de la république ñu ngi koy sant siggil na waa Louga bim ñu faralee ay am ministre wal iyaazu billah wal iyaazu billah xam nga ne ñooñu naru ñoo liggéey ñooñu ñooñu xalaatuñu mooy amuñu li ñu li li même li lee en démocratie li gars yi naan faire nation ñoom xamuñ loolu ku nekk nga xaar est ce que pukkus bokk am na ministre bu jóge foofu waaw bu dee Thiès wala bu bu da gis ñoo xam ne bu ñu falee ay ministère ay ministre président bi fal ministre yoo xam ne ñu góor ne gouvernement bi amul kenn ku dëkk y a pas un ministre qui soit waa ci non ça c'est une première et c'est pas normal gars di génn comment ça se fait dans un gouvernement de la République du Sénégal y a pas un Thiessois dañ naan la après c'est quoi ça yow kon yow yéen yéen mais xoolal ñuy gisee noonu moo tax ñun vraiment ñun on est on est vraiment derrière ñun xaajaguñoo départ sax départ vers l'émergence yi gars yi wax waaye yow émergence xaw ma fan lañ dégg moo bi di ko calculer fu nekk waaye ñun àgg guñu fenn esprit yu mel noonu nañu fexe développer seen esprit ba pare nekk ay nit yu correct bu boobaa ñu door a xool nan la ñuy soqale ko waaye fekk ñu ngi mel noonu kenn du fa soqale ko walla iyaazu waaw ñooñu ñëpp di jox mooy yii la waroon a doon waaw yéen l'ordre des avocats voilà bi ñu amee seen kii seen diplôme bañ leen di kii hadis yonent bay saasaam yi yi yi lëm la lëngoog lënkaloog seen seen seen seen fonction loolu nga leen di wax waaw te ku ci nekk bu manee mu nekk sa chevet tous tous les jours ngay waxtaan ak sa njeganaay mu nekk sa chevet waaw ce petit livre bi ngay am au chevet mu nekk hadith yonent bi alayhi salaam yi wax ci yow fonction bi nga nekk ni ci war a taxawe ak luubal gi nga war a xam ne war nañ koo war a sori ndax bépp loo fi def boo fi luubalee naka séppi la ëllëg yawmal qiyaam bi nga dikk ak moom alors kon mooy tooñ nga am <laughs> kon yonent bi alayhi salaam lëkkaalee ma budd bi ñu waxati ko te tëj mooy tooñ lu mu ndaw ndaw ndaw bu ko xeeb même mixir même puso jëm kaw wax nañ la puso bi nag tekkiwul ne kon lu gën a suufe puso mooy loolu da koo joxe en guise de lu tuuti waaw lu mu néew néew néew néew alal joo xam ne lewu la bala sant moomoo ko ak néew faire les comptes waaw na mat waaw kon nag mu ngi noonu wallah waaw wallahi xadiis a neex buñ doxalal lii kenn du am crise ñun duñu xam crise waaye ah allahul musta'an kon nag ñu yem noonu insha allahu taala ah jataay bii di ñëw eh, ñu daal di léegi nan garema boobu wara di mais léegi man bu dee man dama koo jotoon a def nii am nu ma doon jël nu may def ñu ne loolu wax nañ la ko fan yee waaw gis nañ dañuy gis hadith ibnu lutubiya bi léegi man bu ma jëlee àqu nit wala yu mel noonu nan laa koy delloo bu dee mu ngi fii bu dee nekku fi nga ko war a doon nag yooyu bu dee seen administration mais c'est à l'administration ce n'est pas les têtes bu dee ne gouvernement bi président Ablaye Wade la woon temps yooyu laa fa ne woon daal di am lu ma luubal mais da ngay ñëw kan moo fi nekk léegi président Sall mais nga dem ci président Sall ci gouvernement waaw ñoom da koy delloo mu loolu la bu dee gouvernement nangam ak nangam fii ba cent ans yow ñooñu nga koy delloo voilà parce que l'état c'est continuité voilà ak du ne fet yi jóge nañ fi ñeneen na fi nekkoon nag ñële laa yoroloon déedéet du ay personne ay personne morale l'état personne morale la du personne yoo xamante ne nii ay entité physique déedéet waaw nit ñi les têtes changent mais l'état reste ci yoon <laughs> <laughs> kon daal mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam